wassalaam fi lbaabi saalisi wathalaathiin ba'da al-mi'atayn wa 'an anasin radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam hajja 'alaa rahlin wa kaanat zaamilatan rawaahu al-Bukhaari rahimahu llahu ta'aala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ëndil ñu xadis avant dernier xadis ci suñu bunt bi di wax ci wàllu ajib baabu wujubil hajj wa fadlihi bunt bii di wax ci aj no waruk aj bàyyi ngëneelu aj tamit ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadis bi ñu jiwoon gis moo doon hadis mille deux cent quatre-vingt-deux mu ne woon wa an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma hmm, eh, annahu qaala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam laqiya rakban bir-rawha voilà fa qaala man al-qawm walillahil hamdu wal minna loolu gisoon nañ ko ci suñu jataay bee ñu génn euh, muy xadis boo xam ne nag xadis la boo xam ne ñun romboon nañu ko jotoon nañu ko gis walillahil hamdu wal minna tey ñu war a gis nag ñun avant dernier suñu xadis mu ne waa ne anasin mu jële ci beneen saxaaba di saydna anas ibn malik imaamu daaril non ibn malik <laughs> non du maamu imaamu malik de voilà <laughs> anas ibn malik bokkoon ci waa banu najjar ibn nadr ibn damdam radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma radiyallahu anhu Malik nekkuloon saxaaba voilà <laughs> daa geddoon yeneen tubaab saa saam di ñëw mu mer ci le fait que yeneen saa salam di ñëw Medina mu xunnu mer dem bàyyi soxnaam ak doomam dem Sham nee na mënula dëkk kii nga xam ne dégg na Makka la jóge mu ngi fiy ñëw jamais maak moom ñu bokkub dëkk wal iyaadu billah mu dem Sham daal di alku foofule alors que magam bi Anas bi mu tuddoon Seyna Anas moom bokk ci saxaaba yi nga um baax yi nga xam ne ñoom ñoo faatu Uhud boroom ajid ana ajidu rihal jannati duna Uhud voilà ko frère am la woon <laughs> yu amee doom Seydina Anas mu tudde ko frère am boobu Anas ibn Nadr anta Malik moom mooy xunnukat bi moo dem daal di alku Sham di bàyyi Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne waa Anas mu ngi jël kon Seydina Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hajja ajna rahl mooy aw waruwaay la waaw rahl égal waruwaay ah, mooy comme li nga xam ne mooy bu comme assarj ci fu fas li nga xam ne mooy teg li ñuy teg ci digg kii bi euh, gëléem gi waaw bu dee fas ak sarg la ñuy wax ah bu dee euh, gëléem ak sarg nga xam ne moom lañuy teg ci boo balam ko war li nga ci teg teg ci say bagage daal di yéeg waaw mu ne wakkaanat te gis nga gëléemam googee ak looloo nga xam ne mooy bagaasam yi muy teg ci kaw gëléem gi loolu de gëléem googee wakkaanat zamilata moo doon li nga xamante ne nii Eh, moo doon bi defoon ay bagaasam waaw amul woon convoi exceptionnel boo xam ne dañ koo def daa daa war ci bii amaale beneen gëléem boo xam ne moo yenu ay bagaasam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam déedéet déedéet deful loolu allahu akbar waaw loolee mu waroon ci la bagaasam yëpp ci la ko tegoon li muy lekk li muy naan li muy soxla foofee ah, ci aj gi ci gëléem gi mu toogoon ci la ko tegoon te loolu bariwul woona ah. <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar hein hein mu ngi noonu léegi mu ne rawaahu soloonu ko al Bukhari al xaafizu al Bukhari taala léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko bi moom imaamul Bukhari képp ci wéet sëriñam imaamu imaamu Malik solowu ko woon imaamu Ahmad no waa kutubu sitta solowuñu ko moom kese moo ko solo kon al imaamu al xaafizu al Buxaari rahimahullahu te benn bërëb kese la ko indi kitaabul xajj baabul xajj ala rahl voilà buntu aj ci kaw teg waruwaay boo xam ne gëléem goo xam ne ci ngay teg say mbir ci ngay war mais sa bagage yi nga soxla yëpp ci nga koy teg mu ne haddathana Muhammad ibn Abi Bakr mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Abi Bakr di Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam al-Muqaddami Abu Abdillah ath-Thaqafi rahimahullah mawlahum al-Basri rahmatullah alayhi génn àddina la 234 qaala mu ne haddathana Yazid ibn Zuray' mu ne ki ñu nettali xabaar ñu mooy Yazid ñu nettali mooy Yazid ibn Zuray' li Yazid ibn Zuray' abu muawiya al-basri al-ayshi ñu ne al-ayshi rahimahullah génn àddina 182 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana azratu ibn thabit mu nekk ñu nettali mooy azra ibn thabit di azra ibn thabit ibn abi zayd amr ibn akhtab al-ansari al-basri rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko an thumaama ibn abdillah ibn anas mu jël ko ci yoo xam ne sët la ci sayyidina anas mooy thumaama di doomi abdallah an abdallah boobu di doomu seyna anas borom ki nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, borom xadis bi nga xam ne moom lañuy gis moom mu ngi génn àddina la cent cent cent onze rahmatullahi alayhi ah moom nag mu ne qaala xajja anasun mii la moom day nettali mbiru maamam mu ne xajja aj mooy maam ji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 vers les années quatre-vingt-dix ci ab wuute bu ci am fële ca Basra radiyallahu ta'ala anhu mu ne xajja kon aj anasun saydna anas radiyallahu anhu rahlin wax nañ la rahl léegi mooy li ñuy teg ci diggu gëléem gi e, ngir man ko war mooy ak teg e, walam yakun shahihan mu ne waaye nekkuloon ku nay de waaw du ak nay moo taxoon <laughs> waaw gaa yi gis nañ léeg-léeg nit ñi dañu tàmb booy def loo xam ne lu soobar rek ñu ne ah saa am moyens yi ñu ne saa yi daa nay quoi eh, saa yi saa daa nay quoi alors que du loolu de walam yakun nekkul woon ku nay de li koy wane mooy kenn xamawu ko nay walladi rabbahu almustafa billahi wa kafaa allahu mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi kon du ak nay moo moo ko waraloon hmm? waaye da koo defoon ngir wàcce boppam waaye topp li nga xamante ni ni mooy sunnaay yonent bi alayhi salaam nekkul ne daa ñàkkoon am lu mu def convoi de <laughs> manoon na buy aji moom Seydina Anas te Seydina Anas borom alal la woon yeneen saa sax ko ñaanal woon bi muy door a gàddaay ci ak si ku nekk di ko jox lu nekk moom yonent bi alayhi salaam yaayam di yaay Ummu Sulaym bint Milhaan radiyallahu ñëw na yeneen saa saam ah lamsaari de ku nekk mu ngi lay am lu mu lay defal man nag aw ma dara lu ma la defal sama Anas mi laa def. waaw mooy daal nay takkook yow di la liggéeyal waaw léegi yonent wala saa saam ñaanaloon ko fa ay ñaan yu am solo doo mu nekk koo xam ne day bari alal moo tax ku bari alal la gudd fan ba pare ñaanal ko àjjana waaw waaw ne ñaar yi moom gis naa ko moom bari la naa <laughs> ay doom sama doom sama sët sama doom nangam nee na ba suul naa ci ay doom a gi sët loo xam ne daanaka xaw naa jege téeméer wala juróom fukk waaw te ay at moom daa centenaire la woon voilà mu ne benn bu mujj bi nag euh, muy àjjana ga ñu ngi yaakaar ak njéggalu borom bi euh, euh, borom bi defal ñu ko lool mooy waxu borom xam-xam yi newul ne boobu par force day am kuy wax mbiru yàlla kenn du wax par force waaw déedéet te gini gën a mat moom la leen yeneen saasalam yar loolu la leen suuxat moo tax boo déggee kuy wax waxu ñàkk teggin di wax borom bi ci mbiru borom bi dafa waxi ñàkk teggin day wane ne kii soriwul àggu fen sax wal iyaadu billah kon mu ne Seydina Anas newul woon ku nayan ah, <laughs> kon borom ndax borom alal la woon <laughs> manoon na ut gëléem spécial boo xam ne pour bu muy yéeg mais mu beneen gëléem boo xam ne lépp lu muy soxla ci la koy def convoi nag la deful loolu la ne nag Seydina Anas nag xajja Anasun ala rahlin walam yakun shahiha wa haddatha bi mu ko defee sayna anas lay wane ne li tax mu def ko mooy lii mu nettali leen ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kenn ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam hajja ala rahlin wa kanat zamilata mu nettali leen nag ne leen yonent bi alayhi salatu wassalam ci kaw lu mel nii ma aje allahu akbar muy gëléem goo xam nañ ciy tegu teg li nga ci soxla nga teg ko ci ci lu mel noon la yonent saa salaam daal di aj te moo doon utul woon convoi waaw raaxila gi mu yéegoon gi mu waroon gëléem gi mu waroon ci la ay bagaasam ne woon waaw waaw amul woon gëléem spécial wala ay fas spécial spéciaux ci wet gi yoo xamante ne nii ngir uniquement ñu yóbbul yonent bi saa saam ay bagaasam ca aj ga déedéet waaw amul woon zamila un convoi boo xam ne ci lañ doon yem euh, yi mu soxla euh, lekkam naanam ak ay ay leneen ak leneen déedéet ci waruwaay wi mu waroon ci la ne woon waaw allahu akbar kon nii la ko al imaamu ahmad euh, al buxaari daal di indi te gis ne mooy xadiis bi daa am lu ko waral suy naana su muy aj aje loolu après mu jàngale ci ne yonent bi alayhi salaam nii la aje woon allahu akbar allahu akbar ah te lii kon lëkkaale baango kii baango bokk taxrib bi léegi mu def waa ana lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi bunt bii di wax ci wujubul xajji faratalu aj wa fadli ak ngëneelam dañ imaam di jeexale bunt yi bu avant dernier bii di la xamal ne aj nag même bu ñëwee ba war ci yow nga war koo def defe ko nu ko rasulullah kun sallallahu alayhi wa sallam kun minal muqtadina be bokkal ci ñi nga xam dañ koy roy saa su ne waaw jaamu yàlla ju ne na mu ko defe woon fexeel tënk ci sa bopp même bu dee du loo xam dañ naan même jëfiyuñ ba du farata waaye xam nga ne li yonent bi alayhi salaatu salaam li ko boroomam tànnal ci circonstance bu ne moo gën bu mu tànnal keneen wala bu mu seedaan keneen mu tànnal ku boppam <laughs> waaw loolu mooy wax ji <laughs> loolu xam nga yemuñu te yow mi am ay moyen bul def liñ ko mën a waxe tey ci waxu jamono aju bling bling waaw aju bling bling <laughs> mooy aj koo xamante ne nii pas à appareil ko koo xam ne ajam moom rien que bi muy dem rek convoi yi ko dara du jeex bu dee nag kii mu affrété avion spécial boo xamante ne nii ngir rek ñu yebal ko ci yamuy soxla foofu lan la koy soxla foofu lu dul sa wéere armal ah, sa zaat tuuti loo mën a kiiweeg loo dundee loo xam ne te léegi boo demee foofu ci alal nga koy jëmbe boo yoree carte bleue <laughs> boo dox na fa quelque kii waaw ah, waaye costumier wala boo ajee pare yooyu yooyu jaru ko sëñ bi jarul aju bling bling waaw yóbbaale kii yii lu nekk nga dugg ci ah def ko loo xamante ne rek lu sobre la iqtidaan bi nabiyyika roye ko sa yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy jaamu yàlla boo ciy dugg borom bi daa bëgg nga nekk koo xam ne loo gën a toroxloo ngir boppam ngir borom bi waaw loolu dafa am solo ndax ay jaam lañ waaw nekk ñoo xam ne xaashi'ina xaadi'ina lillah tabaraka wa taala gisoon nañ keroog yow mu Arafat li mu doon wax euh, ange yi xool leen sama sama sama sama jaam yi di di di di wax malaaka yi di di décliner ngëneenu waaye ñi taxaw xool leen sama jaam dañ maa dikkal shu'fan waaw seen karaw yi cuqaaral na xubran ñu ngi nekk ñoo xamante ne dañoo pënd poussière bi yaakaar sama yërmande yëg leen ne yërëm naa leen may naa leen kon loolu mooy xaal boobu dafa am solo ko waaw te yonent bi li nga xamante ne moom la ñu borom bi royloo noonu la aje moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu def noonee malgré ne borom bi mayoon na ko possibilité yonent bi alei salaatu salaam borom bi mayoon na ko jamono jot bi muy aj bi muy aj yonent salaatu salaam nekkul ne daa amul woon de waaye daa def li nga xamante ne en tant kuy jàngale ak royukaay ak li nga xam ne noonu la ko boroom bi daal di mooñe fàttalikul bi nga xam ne ci la ko Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam bi mu ne yonent saa saa ne boromam da koo tànn loolu diggante mu nekk yonent ak buur ak yonent wala mu nekk yonent ak jaam nee na ma laaj Seydina Jibril mu def ma si ma nekkal yonent ak jaam. Seydina Jibril kenn gënu koo xam yonent bi alayhi salaam xam na ne loolu loolu mooy li nga xam ne noonu lay mel te loolu lay tànn mu mu rek ko defal loolu yonent saa salaam ko woon parce que dafa ah. de bu ma ci mbir yi doon naa yóbbu lu bëree mu wax na ne même boo ci xaal bopp yàlla noonu la euh, def waaye yéene ci di teewlu na yeneen saa saa bi mu ci tollee lu sobre la defoon waaw lu yéexamaay waaw nekkul fii lu fanfar fanfaronaan kii fii yow fu ne ñu yëg ne sa waay mbir mi convois yu dul jeex déet ak bu simple rek dans sobriété rek alayhi wassalaam kon mooy yow aji wala waree doo koy def ah ngëne bokk na ci ngëneel yi nga defe ko ni ko yonent saa salaam defe woon ak lu la yàlla may na may na le milliardaire de l'année le milliardaire de tous les sénégalais wala Fox bind nañ la bokk nga ci les cinq milliardaires du monde ngay aji sawaay defal ni sa rasul defoon alayhi salaatu wassalaam ni sa yonent defoon kon nga gis Seydina Anas en plus mooy moom di borom alal mel naa la yow borom alal bi yoon yow tamit boo ci tolloo naga def li yoneen saa saam ala rahlin walam yakun shahiha waaw moo tax sët bi Sumaama ibn Anas radiyallahu anil jami' daal di leeral loolu mise en opposition nekk ku me waaw ndax nit ñi léeg-léeg seeni miyaar baaxul nit day def ngir roy yoneen saa salaam ñu jàpp ne dafa nay ah saa daa nay quoi ah. mais loolu zalika mablaghuhum min al-ilm loolu mooy seen yem waaye yow ci xam-xam bi ñu am ci yow bu leen ko topp nag waaw jéggal leen te boo leen bëggee leeral nga boo leen gisee ne leeral leen mu nga leeral leen ne leen déedéet <laughs> waaw ñoom itam ñu xam ne loolu mooy sunna waaw waxuñ la ne képp koo xam ne aji nga yóbbaale benn convoi boo xam ne sa bagage ki nga ko def loolu daa xaram kenn waxu loolu déedéet loolu waxuñ la ko def te loolu gis nga yeneen saa salaam daal mooy al suñu dem Makka yi <laughs> suñu dem Makka yi léeg-léeg yàlla xam na ne li ñu sonal mooy bagage <laughs> bagage moo ñu sonal waaw gis nga waa ji ñu naan Transavia muy avion Air France boobu low cost am na dëkk yu bari léegi da may nga jóge dëkk boobu directement à Médine wala directement à Jeddah bii simple nag boo xam ne bagage amu ci aka neexoon ñu dégg xadiis yonent bi saa alayhi xam sunna yonent bi sallallahu alayhi dina gis billet bi man koo jënd waaye bagage yi xalaat ba koo jënd daanaka day cher a cher léeg-léeg ba gën a tolloog billet ba du ñu ko far man nag ñu far ne ah nañ ko bàyyi lu ko war bu xamoon lii que ne yonent bay saar saar gis nga li mu waroon ci la defoon bu doon ñun dañ naan ci avion bi soxlawul sax di ay sut <laughs> waaw daanaka li mu soxla man nañ nekk bagage cabine la bu doon waxi tey li mu soxla woon yépp bagage cabine la moo yu dix kilos yooyu ñooy may naan la petit sac léppam mu def ko ci jeex na waaw jëlul ay euh, kilos yu bari dolli vingt trois plus vingt trois plus nangam nangam rokkos ci biir sut bi déedéet waxati ko waxati ko di ci léegi booy wax ñu jàpp ne da ngaa bëgg ne loolu daa xaram wax naa la loolu xaraamul laa wax ku ko man nga man koo def ah kenn du la ne li nga def bon na de mais dañu na le lu mu gën soob rek moo gën ndax loolu mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam waaw surtout booy dem léegi booy ñibbi bu dee da kii nga jënd benn bagage bu 23 boo xam di nga ci mën a def zam-zam yeeg ah ah li nga xamante ne nii mooy tumuur yi nga jënd foofa ajwa yeeg ak yenn yi nga xamante ni euh, da nga ko faa jënd euh, loolu euh, kii la mais ale bi moom. ale bi moom jarul yëlli yu diis bu dee boo la nar a tax baxat bañ a dem umra yi sa waay tey ngaa baloolu te retour bi rek benn wa- walis walla deux yaay seet waaw gis nga ni mu yombala yonent bi alayhi salaam mooy alxanafiyatu samha gii mu ñu indil muy lislaam loolu daa am solo dañ ciy xamee tamit jëfu yonent bi alayhi salaam ginnaaw lii luñ ciy jànge mooy c'est fait pour ñu roy ko waaw Seydina Anas daa def ba pare comme ni Seydina Usmaan defoon ci jàpp gi jàpp wane na ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i hada waaw gis nga sahaaba yi dañu mooy li yonent way saa defoon kese leen ñoon ñun nag buñ bëggee àgg fenn il faut foofu am ñu xam njàngaleem yonent way saa fexe di ci tënk suñu bopp zahiran wa batinan ci lu feeñ ak lu nëbb li leen ñoroon Seydina Usmaan dafa jàpp ne gis naa yonent way mu jàppe comme sama jàpp gi radiyallahu ta'ala anhu an ibn Affan waaw ah, Seydina Anas noonu la def aj defar convoi bi dem ne leen nag yonent bi alayhi salaatu salaam nak nii la defoon hajja ala rahlin wa kaanat zaamilata mooy al imaam ñu war ne ak li muy baax baax baax nag sobriété ko waaw waaw sa digganteeg sa la jaam yi amuñu ci dara même bu dee ne bërëb la boo xam ne Abdullah boo fay dem en général dañ lay yëg boo demee ñu bari nga fay dajeel atta booy dem sax yéen bi ngay jël rek na xam ne ñoom diw ak diwee ànd premier avion c'est Sénégal voilà man fi laa kii ci lañ ma boole nangam ak nangam ak yooyu ak bi ngeen di dem formation yi ngeen di defal yooyu même bu dee loolu lu feeñ la waaye xamal ne malgré loolu yow sa boroom nga amal affaire quoi waaw nekk nit ñi nag du la gene ba ni ngay doxalee sa borom nga war koo doxal déedéet kon nag xadiis bi xadiis la bu am solo di ñu woo ci la sobriété waaw ci lépp loo xamante ne jaamu yàlla la ñu nekk rek ñoo xamante ne dañ koy defe loo xamante ne simplicité quoi waaw simplicité wallahu taala alam am na nag man ci euh, riyaadu kayit bi ma yor mais loolu euh, naa ñi defar kii bi ñoom ñoo ko ci def waaw ne mooy ay kaanat mooy di leeral wa ka wa kaanat zamila ay kaanat rahilatuhu zamilata ay hamala ta'amahu wa mata'ahu ala rahilatihi ala rahilatihi ala rahilati nafsiha ah, ala rahilatihi nafsiha wa lam takun ma'ahu zamilatun tahmilu ta'amahu wa mata'ahu voilà mooy liñ wax rek moom la wax foofu ne lim tudd Seydina Anas lim jublu ne yonent mi alayhi salaam kat dafa aj ala rahlin wa kaanat zaamilatu tax mu ne loolu mooy mooy waruwaay bi mu waroon moo nekkoon ci la defoon ay bagaasam mooy lan daf cee tegoon ñamam ay bagaasam ci kaw waruwaayam waruwaay bi mu war ci boppam te amul woon beneen convoi beneen gëléem boo xam ne dañ koo def uniquement ngir mu defal ko ay bagaasam ay ñamam lekkam ak li mu soxla woon moom rasulullah wallahu taala a'lam hafiz léegi eh, benn xadis de moo ci teg moo ci tegu oh, bon eh, waaye xam naa nañu kaa bàyyi bu bii di ñëw parce que eh, bu ñu kaa tàmbalee damay ragal ne après maam gàllankoor ngir Euh, ñu man koo àggale quoi waaye euh, mooy benn kese la benn kese la waaye insha allah foog naa loolu moo gën nañ bàyyi ba bii di ko defe ñu daal di koy gis tëjaale tamit suñu bunt bi waaye tëjaale kitaabul hajj en même temps euh, insha allahu taala wallahu taala alam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون